mu ngi tuddoon furaatum na xayaana ibn thalabata ibn abdil uzza ibn habib ibn xayata ibn rabi'a ibn saabin ibn ajl ibn lujaym ar-rib'iyu al-bakriyu thumma al-ajli loolooloon turam muy furaat di doomi xayaan Hayyaan di doomi Sa'laba Sa'laba di doomi Abdil Uzza aw askanam di dem ba ci waa Bani Bakr ci ñoom la bokk ci Lujaym ar-Rib'i al-Bakri moom Furaat thumma al-Ijli moom nag allié la woon ci waa Banu Sahm waa Banu Sahm ñu siiw mooy ñoom al-Walid ibn al-Mughira as-Sahmi kon kooku noonu la tuddoon bi nga xam ne ci la kon waa Quraysh bëgg teggi Medina ndax Badar jaar na fi xare bi te seen yoon yi wóoratul ñu ne léegi ni ñuy def dañuy changer yoon ngir mën a continuer di def seen commerce yi di dem Sham di jëndi marchandise di fa jaayit liñ fay jaay ñu daal di jër yoon wu iraq comme que xamuñu fa nag imaam ibn isxaaq nee na comme xamuñu fa ñu daldi di fastajarawu ñu daldi di yu luye service rajulan benn góor min bakrin bokk ci waa bani bakr ibn wa'il yuqaalu lahu ñu ngi ko naan furaatu ibn xayaan di furaatu ibn xayaan al ijli di aliewu waa bani sahm li yadullahum ala tilka tariq ngir mu daal di leen tegtal ci yoonu jóge Makka bëgg dem Sham mais doo jaar ci yoon habitude bi habituel bi di Médine mais nga jaar Irak bi nga xam ne nag ci lañ def loolu ñoom waa Quraysh génn kon utali Quraysh utali Irak mais Sham lañ jëm mais via Irak qaa imaam ibn isxaaq ne fa ba'atha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zayd ibn haarisa yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bi mu ko yëgee ne waa Quraysh ñu ngi dem Sham waaye cette fois-ci du Médine la ñuy jaar duñ jaar côté Médine waaye fi ñuy jaar mooy Iraq bi mu ko yëgee mu yónni Seydina Zayd ibn Haarisa radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma loolu la imaam ibn Isaaq wax nan la ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxe imaam al-Waaqidi di tontu ci loolu wax naa la riwaaye yi benn wéru ci nag imaam al-Waaqidi moom kantaa moom wax nañ la imaam ibn Isaaq dane c'était six mois après ghazwatu Badr ah kantaa imaam al-Waaqidi moom dane moom ci jumaadal oolaa la woon début jumaadal oolaa ci la xewe woon euh, muy wute yoo xam ne loolu la imaam al-Waaqidi wax ba pare mooy riwaayaam wute bi wuteeg imaam Ibn Isaaq ndax imaam Ibn Isaaq rahmatullah alayhi dane bokk na ci wa fiihim Abu Sufyaan bokkoon na ci caravane boobu waa Makka yónni Abu Sufyaan ibn Harb kantaa imaam al moom dane wa kaana ra'iisa haadihi al Safwaan ibn Umayya mu ne ah ki nga xam ne moo jiite woon kara karavaanu bi moo doon Safwaan ibn Umayya di Safwaan di doomi Umayya ibn Xalaf moom mii di Seydina Safwaan ak Abu Sufyaan ñoom ñépp mujj nañoo tuub wa asbaxa min saxaabati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum kon mokk riwaaye imaam al Ibn Isaaq bi nag mooy wuute wuñ ci ku ko ndax imaam Ibn ne Abu Sufyaan ko jiite dane rek wa fiihim newoon na ci ñoom Abu Sufyaan kon dàqantewul bu dee ne dañuy jéem a boole riwaaye yi même bu dee ne xam nañ ne wéruñu këne Abu Sufyan bokk ci ña fa newoon waaye ki jiite woon caravane bi di Safwan di doomi Umayya ibn Xalaf léegi lan moo tax euh, yonent bi alayhi salaatu wassalaam naka la def ba yëg ni ñii ñu ngi dem mu ne moom imaam al-Waaqidi ci al-Maghazi naka noonu xadiis bi imaam al-Bayhaqi tamit soloo na ko ci Dalaa'ilu Nubuwwa imaam at-Tabari naka noonu boo demee ci taariixu Tabari foog naa waxoon naa ko moom it daal dinay solo sariya bi raxmatullaahi alal jamii nan la yonent bi alayhi salaatu salaam def ba yëg ne waa Quraysh ñoom ñu ngi dem Sham te jaaruñ fii mu ne wa kaana imaam al-Waaqidi mu ne wa kaana sababa ba'thihi wa kaana sababu ba'thihi Zayd ibn Haaritha anna Nu'aym ibn Mas'uud qadima al-Madiina wa ma'ahu xabaru haadhihi al-'ayr wa huwa ala diini qawmihi wajtamaca bi kinaanati bni abil xuqayq mi fi bani nadiir wa macahum saliitu bnu nucmaan wa kaana aslam fa sharibuu wa kaana daalika qabla an tuxarrama alxamr fa taxaddasa bi qadiyati alciir nucaym bnu mascuud wa xuruuji safwaan bni umayyata fiihaa wa maa ma'ahu min al-amwaal fa xaraja saliitun min saa'atihi fa a'lama rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam fa ba'atha min waqtihi Zayd ibn Haaritha fa laquuhum. imaam al-Waaqidi mu ne ni ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam yéege li doon sababu li tax mu yónni Zayd ibn Haaritha moo doon këne radiyallahu anhu këne Nu'aym ibn Mas'ud moom mujj na tuub dinañ gis ay mbiram bu ñu àggee ci ay mbiram qadimal Madina dafa ñëw dégmal jóge Makka jóge Xijaaz daldi foofu seen foofu noonu Makka daldi dégmal si al ñëw Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam wa maahu xabaru hadihi al-ayr bi muy ñëw nag moom yëg na këni njëgg mi nii nii ci waxu imaam al-Waaqidi jiite ko ñu war a jaar Iraq moom am na information bi yëg na njëgg mi dina génn léegi nag moom mu ñëw Medina fekk wa huwa ala diini qawmihi mu ngi woon ci diine waa Makka la ne woon mooy yéeféer la woon bi mu demee foofu nag mu daal di dem Medina fan la demoon ci waa Banu Nadir muy juif yooyu Ka'b ibn ashraf bokkoon di waa Banu Nadir mu daal dem ci ñoom moom Nu'aym ibn Mas'ud ah wajtama'a bi Kinaanata ibn Abi al-Huqayq fii Nadir mu dem foofu daal di fay daje toog jataayoo ki ñuy wax Kinaana di doomi Abil Huqayq bokkoon ci kàngamu ak kilifaay juif yi mu ne wa ma'ahum seen ndaje moomu nag ñu daje woon bokkoon na ci ñooñu Saliit ibnu Nu'maan di saxaaba bu ñuy wax Saliit ibnu Nu'maan radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa moo tax mu ne wa kaana aslama moom moom tuuboon mooy jullit la woon nekkoon foofu noon daje bokkoon jataayoo ak Kinaana ibn Abil Huqayq ak Nu'aym ibn Mas'ud foofu la ci Bani Nadir bi ñu toogee entre xarit fa sharibu ñu daldi naan ci li nga xam ne mooy sàngara si wa kaana daalika an tuharrama al-xamr mu ne lii nag mu ngi xewoon laata ñuy xaar li nga xam ne mooy sàngara ci lislaam mu ne fa taxaddasa bi qadiyati al-ayr Nu'aym ibn Mas'ud ñu naan liñ naan naan ba ne pëw amaana Nu'aym ibn Mas'ud moom du objectif am nekkul woon nettali amaana bëggul woon a nettali mbir mi waaye boo naanee ba xamoo foo ne mooy ne say secret yépp mën nga koo dévoiler min haythu la tash'ur ci loo xam ne doo ko yëg léegi nag bi ñu naanee noon ci sàngara si moom nag mu ne di Nu'aym ibn Mas'ud daldi di di waxtaan diñ nekkeek ñoom di waxtaan mu ne mu di tudd ci biiri waxam mu wax ba ne waa Quraysh sax tenez Quraysh mais moom fan yi sax di ñu ngay waajal benn kii caravane boo xam ne wuu comme que Badar moom li fi xew ak yooyu problème bi amoon ak ngir moomu ni mu newoon en danger yi ci xew yépp set fois yi sax duñu jaar seen côté yi ah waaye yoonu Irak bi lañuy jaar ngir dem Sham bi nga xam ne nag ci la ko salit daldi dégg radiyallahu anhu ibnu yamul ci loolu rekk ne duñ fi jaar mu ne wa ma wa tudd wa ma maahu min al ne nag gis nga tudd caravane ba alal dafa décrire complètement ne mais Quraysh alal ju bari génne war a dem Sham mais Irak la jaar cette fois-ci seydna Salyit ibnu Nu'man daal di koy dégg mu ne fa xaraja Salyitun min saa'atihi fa aalama rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam nee na ci ni mu gën a gaawe kon mooy ne da gis ne kon Salyit li mu naan ci sàngara si altéerewul xelam mooy ne jàppul xel mi moom àndoon conscient na waa yi da ko tudd rek mu ne fa xaraja min saati dafa tudd loolu rek ne Quraysh ngay génn alal ju bari war a jaar rek mu génn mu jóge ci ndajaay euh, ndaje mi tàggatoo daal di dem fan la jëm mu daal di dem wax ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yëgal ko li nga xam ni moom la dégg ci Nu'aym ibn Mas'ud li mu ko waxee yonent bi alayhi salaatu wasalaam fa ba'atha min waqtihi Zayd ibn Haarisa yonent bi alayhi salaatu wasalaam xam ne kon mooy ne kon yéex ku mooy ne amul yéex bu ñu yéexee tuuti rek mooy ne ngir mi kon kon mooy ne euh, maanaam ngir mi njëgg mi njëgg ngir ak njëgg bokkul mooy njëgg mi caravane bi dinañ rëñ dina leen rëcc mu yónni min waqti yi ci yebal nu ngir a gaawe Zayd ibn Haarisa di Seydina Zayd ibn Haarisa ibn Sharaxil radiyallahu anhu ah mu ne fa laquuhum ñu daldi di dajeeg ñoom kantaa imaam ibn Isxaaq mu ne buñ ñëwaatee ci riwaayam moom mu ne wa ba'atha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Zayd ibn Haarisa mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di ki nga xam ne mooy Seydina Zayd ibn Haarisa falaqiyahum mu daal dem kari leen num dina gaawe njëggu waa Quraysh moom ala ma in daal leen kari dab leen ci ndox moo xam ne yu yuqaalu lahu alqarada ñu ngi koy wax alqaradatu min miyaahi najinin bokkoon ci oasis yi nga xam ne ñoo amoon foofule ci najd nekk ci estu Arabie saoudite tey mu daldi agsi foofu foofu noonu la leen dabe nu mu gën gaawe la uti najd moom Seydina Zayd ibn Haarisa ak ñim àndal ngir dabi caravane boobu bi mu àggee ci ndox moomu di alxarada foofu la leen fa dabe la dabi njëggum waa Quraysh moom fa asaaba tilka al wa ma fiha mu teg loxo njëgg mi ak li ci ne yépp lépp la jël wa ajazahu rijal gaaya nag kantaa nit ñi formé woon ñi àndoon ci njëgg mi moom dañoo dal ñoom dañu ne bañ gisee Zayd ibn Haarisa dañ ne fees bàyyi fa alal ji naani kaani ñoom daal di daw rëcci ndax xam nañ ne ñu ne gaa yi gisati nañ ñu léegi nag fii moom suuf qui peut la mooy rëcc la ndax ñii bu ñu jàppee ngay waaye ñii comme si waaye ñii ñoo ñu toppe mbooro ba bayax ay wooy bàyyil nañ leen yoon wane woon seen côté waaye teewul ñu daldi ñuy topp ba ñu changé yoon ñu dabaat ñu gaa yi ne fees daw ñoom Abu Sufyan daw ñoom Safwan daw ñu newoon ci njëgg mi daw bàyyi fa alal ja fa asaaba tilka al mu jël njëgg ma yépp wa ma ak la fa ne géléem yaak ya yeboon yenn bagage yi lépp ñu bàyyi fa ñoom daal li ñuy rawe géléem yi ñu rawe rek lañ dawe alal ja daal di ko fay bàyyi ah loolu la imaam ibn Isaaq wax kantaa imaam al-Waaqidi moom dane dañoo jël fa axadul amwaal wa ajazahum ar-rijaal wa innama asaru rajulan aw rajulayn wa qadimu bil-'ir fa xammasaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa balaga xumusuha ishriina alfa wa qassama arba'ata axmaasiha ala sariya moom imaam alwaaqidi moom kantaa moom dane biñ jëlee alal ji wa ajazahum rijaal gaa yi newoon ci njëg mi daldi leen lottuloo daldi leen daw rëcci mu ne wa innama li am ba des mooy asaru rajulan aw rajulayn ne kenn nag am na kuñ jàpp nag ci ñoom kenn walla ñaar wa qadimu bil ayir ñu jàll di jël loolu lépp li nga xamante ne mooy njëgg mi caravane bi ñu daal di indi lépp alal jafane fa xammasaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salaatu wa salaam daal di def taxmiis bi comme niñ gisa woon ci saar boo bële ci bi ñuy gis côté li ñuy jàng ci ghazwatu Badr xumus bi mu daal di koy xaaj ñeenti juróomi wàll daal di jël benn wàll bi nga xam ne moom la ne wa'lamu annama ghanimtum min shay fa anna lillahi xumusahu wa lirrasul wa lidil qurba wal yataama wal masaakin in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yawmal furqaani yawmal taqal jam'aan muy aaya boobu noonu xumus boobu mu daal di koy def xaaj ko ñeenti xaaj daal di jox benn jël benn bi ngir moom ak ñi suñu boroom tudd mu ne fa balaga xumusuha ishrina alfan gis nga xumus bi nee na ishrina di vingt mille ci alal la yem wa qassama arbaata axmaasiha quatre parties yi des mu dal di koy séddale ala sariya sariya boobu sariya boobu nag lañuy ñuy woowe sariyatul qarada ndax lan fi nga xam ne mooy bërëb bi nga xam ne fii la leen Seydina Zayd ibn Haarisa dawe daal di jël li nga xamante ne moo ci njëgg moom bi nga xam ne lool aw na am na ah Seydina Hassan ibn Thabit radiyallahu anhu daal di ci wax ay veer ngir wax waa Quraysh ne leen da'u falajaati shaami qad xaala duunaha jilaadun ka ak ka afwaahil maxaadil awaariki bi aydi rijaalin haajaru naxwa rabbihim wa ansaarihi xaqan wa aydil malaa'iki ida salakat lilgawri min batni caalijin faquulaa lahaa laysa tariiqu hunaaliki moom imaam Seydina Hassan ibn Thabit radiyallahu anhu ne woon poètu yonent bi alayhi salaatu bokkoon ci poètam yi bi xew-xew bi amee mu ne da'u falajaati shaami qad xaala duunaha ne bàyyi leen falajaati shaami mooy ndoxu shaam yeeg shaam seen ruisseau yeeg yu ndaw yooyu nga xam ne shaam dëkk bu rafet la min jinaanil ard oh léegi rek la ko xare bi xeex ya fa am nii Syrie mais buñ nee Sham ay Jordanie ci la xoolal dëkk yooyu ni ñu rafete rek nga xam ni ay Palestine wa tiini wa zaytuuni wa tuuri siiniin wa hadha al balad al amin wa tiini wa zaytuun Sham dafa rafet verdoyant bari ay bari ay ay ay ruisseau ak ay ndox nga gis Jourdain bi fii Furaat l'Euphrate bi ñëw ba foofu ak yi nga gis seen tool yi rafet gi ñu rafet ak façon meññeef ay l'olivier figues yi tàndarma yi ak yi nga xam ne ay façon wi loo xalaat ci ay oranger lu ne léegi nag Seydina Hassan ibn Thabit ne da'u falajaati Shaam bàyyi leen ndox yooyu noonu qad xaala duunahaa waa Quraysh dañoo bëggoon a dem Shaam foofule fu rafet foofu noonu defi commerce jaari foofule daldi génn soustraire ci suñu surveillance ba daal di dem Shaam waaye nañ xam ne xad xaala duunahaa nañu yëg ne dox na seen digganteeg ñoom mooy ñu àgg Shaam jilaadun mooy ñoo xamante ne nii pare nañu ngir affronter ci wàllu xeex euh, ñoo xam ne nag ay ni ñu jàmbaare man nga leena daldi yemale niroole comme ñi nga xamante ne mooy euh, géléem yooyu géléem yooyu nga xamante ne nii yu am doole yooyu nga xamante ne dañoo am doole ba pare nekk yu ëmb am doole tey dund li nga xam ne mooy garabu arak mooy xobu arak yeeg yooyu waaw mu ne ni ñu mooy géléem gu ëmb ta am doole ni ngay ni ni ni ñuy paree ngir affronter le danger ak affronter l'ennemi noonu la ñuy mel mu ne bi ay di rijaalin ñi dox diggante falajaati Shaam yi muy anhaaru Shaam dexu Shaam yeeg yu rafet yooyu ci dox seen digganteeg waa Makka ba manuñ faa dem bi aydi rijaalin haajaruu naxwa rabbihim wa ansaarihi xaqan wa aydi almalaa'iki mu ne du ñenn ñu dul ñoo xam ne ci loxo yi ay góor yoo xam ne haajaru dañoo gàddaay naxwa rabbihim jëm ci seen boroom te mooy muhaajiruuna yi nga xam ne taraku al amwaala ñoo bàyyi alal yi bàyyi kër bàyyi soxna yi seen ginnaaw daal di gàddaay mu ne ci loxo ñooñu ñooñoo leen teree gisati Sham waa Makka dootuñ fi jaar de fu ñu leen dégg dinañ dem Sham di commerce yi xam nañ ne duñ faj dinañ dinañ dox seen digganteeg lool mu ne wa ansaarihi haqqan wa aydil malaayiki mu ne ak wa ansaarihi muy ansaarullah muy muhaajiruuna yi nga xam dañu gàddaay jëm ci seen boroom waaye ansaar yi ak ñi nga xam ne pare dañoo dimbali seen boroom muy waa lansaar xaqan dëgg-dëgg ak dimbal nag amul triche wu ñu de wa aydil malaayiki ak loxoy malaaka yi ndax njëkkoon nañoo fee bëgg a jóge Sham ngirum Abu Sufyaan ya Badar am malaaka yi ñëw participer ñu duma leen ñu ñëwati di bëgg a jaar Iraq ñu dali leen nanguwaat alal mu ne ida salakat lil gawri min batni aalijin fa quula laha laysa tariqu hunaaliki mu ne ñoom nag waa Quraysh ida salakat lil gawri saa duggee weneen yoon woo xam ne wu suufe ci suuf si bëgg rëcc mooy bëgg ut weneen yoon comme Irak ngir jaare far ba ba échapper ci suñu surveillance ak suñu vigilance suuf soo xam ne ah, bu bari ay aalijin bu bari ay kii la ay ay ay xeer yu sew mooy danga bëgg wax Irak dañ jaar côté bañ fay jaar yoonu Irak bi pour dem Sham bu dee ne foofu yoon woowu lañ jëlle fa xuulaa waaye waaw wax leen wax leen leen yéen ñaar këne laysa tariqu hunaaliki yëg ne yoon wi du foo fële daw ngeen yoon direct bii Medina di uti feneen waaye xëg leen ne yoon wi noo seulement du fii waaye du foo fële it mooy fu ngeen fi jaar insha allah dinañ teg ci yéen lox yéen kay <laughs> loolu la imaam Seydina Hassan ibn Thabit daal di wax imaam Ibn Hisham nee na waqad ajaabahu fiiha abu sufyan waaye ibn alxaaris abu sufyan ibn alxaaris eh, daal dina koy eh, tontu ibn abdul muttalib muy abu sufyan bii abu sufyan bi bokkul ak ki nekkoon ci njëgg mi abu sufyan ibn harb kii abu sufyan ibn alxaaris ibn abdul muttalib papa yonent mi alayhi salaam bu tuddoon alxaaris moo ko jur mooy kii nii Abu Sufyaan bi moo yonent bi alayhi ay mooy ñoo bokk seen papa yi ñoo bokk papa ñoo bokk Abdul Muttalib a leen jur Al-Haaris ibn Abdul Muttalib Abdullah ibn Abdul Muttalib Abu Sufyaan bi it la woon bu mag moom mujj na tuub buñ àggee ci Hunayn ak yooyu dinañ ko gis insha allah moom bind na ay tontu na Seydina Hassan bi mu bindee lii kon sariya boobu noonu la deme kon ñu gis ni waa Quraysh fañ doon làmb ngir mën a jàll a seen plan doxul ndax kat ndekete yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ba mu ko yégee noonu la yónnee Seydina Zayd ibn Haarisa radiyallahu taala anhu wa arda ba mu ko defee seen plan dal di échoué kon ba léegi kon ñu ko bu ñu ñëwee ba léegi ci Seydina seen tegtal bi di kan di fura di di Furaat ibn eh, Hayyaan moom radiyallahu taala anhu wa arda moom moo doon gide ñi nga xam ne mooy abu ñoom Abu Sufyaan njëgg moomu waaye njëgg mi daldi échoué mooy caravane bi moo leen waroon a wan yoon wi waaye mujjuñ àgg moom nag dafa bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo ginoon a xam yoon yi yoon yi ci lislaam gënoo ci arab yi comme li imaam Ibn Hibbaan ne kaana min ahda an-naas bit-turuq moom Hayyaan ibn Furaat ibn Hayyaan bi bokkoon nañ ginoon a mën a mooy gid yi gid gid yi wane mooy xam yoon yi ndax loolu lu am solo la woon mooy ne dafa nekk métier moo xam ne léegi nii daanaka amatul loo mooy ne euh, man bu ma jëlee benn oto di dem fenn foo xam ne xaw ma fa presque oto chauffeur bi mooy nekk sama guide ndax moo ma yóbbu ba fa ma jëm ñii nag dafa amoon yoo xam ne yow dangay bëgg a dem fenn mais xamoo fa am yoo xam ne ay specialist lañu woon pour yóbbu nit ñi ci loolu comme niñ gisoon ak diir yi nga xam ne moom moo. tegtal yonent bi aleyhi salaatu salaam nekkoon gidam bi jóge jógee fële Makka di dem Medina mook Seydina Abu Bakr ñoom la moom lañ àndaloon kii nag di foraatib na Hayyan bi imaam Ibn Hibbaan nee na kaana min ahda an-naas bi bokkoon na ci gina mën a gindi waate ci yoon yi ah moom nag gis nañ ne da doon jàppale waa Quraysh mooy moo leen nekkoon non seulement moo leen doon guider waaye moom nii di Hayyan ibn Furat xare yi nga xam ne moom la Quraysh doon def contre jullit ñi ak nooni Quraysh yi moom mii kaana aynan li Abi Sufyan fi hurubi moom bët la woon mooy agent secret la woon pour Abu Sufyan boo xam ne moo koy observer moo koy observer les mouvements noonu Abu Sufyan yi jullit ñi moom la Abu Sufyan doon yónni ngir muy xool jullit ñi ci luñ ne di leen observer moom Hayyan Furat ibn Hayyan ah, waaye malgré loolu moom mujj na tuub ta'ala anhu ah Seydina Ali ibn Abi Taalib daal dinay nettali nettali di ci wax wax mbiri Furaat ibn Hayyan bi imaam Abu Daawud raxmatullahi alayhi di boroom sunan bi dafa solo ah, ne Furaat ibn Hayyan bi dañ koo jàpp prisonnier riwaay imaam Abu Dawud bi nag nga xam ne ci moom la jaar ci moom Furaat ibn Hayyan ndax imaam Abu Dawud as-Sijistaani raxmatullah alayhi ci baabun fil jaasuusi zimmi bunt bi mu def ci lan mooy lan lañuy àttee lan mooy àttee ki nga xam ne jaasuus zimmi la mooy dafa nekk espion la mais zimmi koo xam ne ci réewu jullit ñi lu dëkk ba pare di espionner jullit ñi lan mooy àtteem ci foofu ci la indi nettali Seydina Furaat ibn Hayyan bi ci xadiis bii nag waxu ci kañ lañ ko kañ la tuub kañ la tuub loolu ci xadiis bi waxu ko waaye xadiis seydna ali ibn abi taalib bi te presque même càllal la day jaar ci abu isxaaq as-sabi'i an xaarisat ibn mudarrib mu jële ci seydna xaaris ibn mudarrib bële xaarisa ibn mudarrib bi imaam abu daawud bi mu daal di koy jële an furaat ibn xayaan jële ko ci moom furaat ibn xayaan kanta bu seydna ali ibn abi taalib bi même riwaaya bi la Seydina Isxaaq ibn Abu Isxaaq as-Sabi'i moo ko jële ci Haarisa ibn Mudarrib cette fois-ci jëlewu ko ci kan Furaat ibn Hayaan ne an Ali mu jële ko ci Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa foofu nag foofu dane dane riwaaya boobu dane moom ñu ngi ko jàpp gazwatu Xandaq ndax Seydina Ali radiyallahu anhu dane utiya annabiyu sallallahu alayhi wa sallama bi Furaat ibn Hayyaana yawmal xandaqi wa kaana aynan lil mushrikiin fa amara bi qatli fa qaala inni muslim Seydina Ali ibn Abi Taalib ci riwaayaat bii nga xam ne bu wér la Abu Isxaaq as-Sabi'i ñi ñépp min rijaali saxiixayn ñoom dañoo bokk ci euh, góor ñi ngay fekk ci saxiixayn ni muy abu isxaaq xaarisa ibn mudarrib ñoom ñaar ci ñoom la jaar après mu jële ci benn bi ci furaat beneen mu jële seydna ali radiyallahu anhu seydna ali ne radiyallahu anhu utiya nabi dañoo ëndil yonent bi alayhi salaatu salaam ci furaat ibn hayyan dañoo jàpp dañ koo ëndil comme prisonnier keroog kañ yawmal xandaqi bésu xandaq xandaq mooy bi allié yi moom lañuy wax ahzab mooy ne ghazwatul xandaq dañ koy wax ghazwatul ahzab ndax kowaali Quraysh ak arab yi ak Ghatafan ak ñooñu ñépp defoon ak waa juif yi newoon biir Médina newoon ñoom bu ñëwee ñooy ñoom ñooy nekk lee ñii leen di jàppale ci biir ñoom ñu dajale arab yi arab yi tribu arab yi ngir xeex yonent bi alayhi salaatu biir Médina looloo tax ñu tudde ko al ahzab muy les coalisés dañ koy woowe xandaq ndax kanaal euh, bi nga xam ne moom lañ gasoon foofu ci buntu Medina ngir waa Quraysh buñ ñëwee duñ mën a jàll léegi nag ci xare boobu noonu nee na ci lañu indee furaatim na xayeen indil ko yonent bi alei saatu ni ko nuus mu ne wa kaana aynan lil mushrikiin moom nag dafa newoon koo xam ne espion la woon pour ñi nga xam ne ñooy mushrikuuna yi Quraysh yi mooy moo leen doon xoolal euh, walla naka la yonent bi alayhi salaatu salaam nekke ak saxaabaan yi ak lan mooy seen jamono yi ndax nekk nañ ci xawa bàyyi wàññi seen vigilance ak lan ci lan lañ ñëwee réellement ba Abu Sufyaan xam mu ne dafa woon nag koo xam ni moom ay aynan la woon bët la woon li Quraysh ngir du ko xoolal mbiru julli ñi léegi nag bi ñu ko jàppee indi ko ah yonent mi alayhi salaatu ne fa amara bi xat li léegi mu ne comme que waa ji non dafa jóge ne la jóg ñu jóge Quraysh di ñu xeex si ñu naan déet mu doon fexe dugg suñu biir ngir espio espionné ñu yonent mi alayhi salaatu nag daal di digle ñu rey fa qaala mu ne inni muslim man jullit laa woon ci riwaayam moom bi imaam abu daawud as-sijistaani daldi solo ci baabun fil jaasuusi ad-dhimmi mu ne foofu eh, anna rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam amara bi qatlihi wa kaana aynan li abi sufyaan mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa digle ñu rey Fura ne ñu rey Furaat ibn Hayyan te dafa ne woon aynan ku doon espionnel ki nga xam ne mooy Abu Sufyan ibn Harb mooy waa Makka rek mushrikuuna yi fii nag mu ne wa kaana xalifan li rajulin min al ansaar dafa nekkoon nag allié en même mooy xam nga xam nga moom wax nañ la ne moom ci waa Quraysh Quraysh foofu la ne woon dëkkuloon Medina waaye dafa ne woon aliyewu wa kaana xalifan li rajulin min al dafa ne woon aliyewu kenn ci waa lansaar yi mooy daa amoon alliance ak kenn ci ñoom comme ni mu doon xewe rek ci biir arab yi mooy ne moom dëkkul woon ci waa banu Bakr la bokk waaye dafa amoon alliance ak kenn ci waa lansaar ah fa marra bi xalqatin min al ansaar fa qaala inni muslim bi ñu ko jàppee prisonnier mu romb benn ci euh, benn ndaje waa waa lansaar yi moom mu ne jullit la mooy bi yonent bi alayhi salaatu salaam ne nañ ko rey fa amara bi qatli comme ci riwaa imaam euh, euh, Seydina Ali bi radiyallahu anhu mu ne moom jullit la fa qaala rajulun min al ansaar yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam innahu yaquulu inni muslim waaye kenn nag ci mbooloom waa lansaar yooyu mu romboon di wax ca kaw naan moom julli la ngir ñu bañ koo rey mu ne yonent bi alayhi salaatu kenn ci mbooloom moomu ne yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li innahu dëgg-dëgg moom furaatkat yaquulu mu ngi naan inni muslim këne moom jullit la fa qaala yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne inna minkum rijaalan nakilukum nakiluhum ilaa imaanihim minhum furaatum nu xayyaan mu ne am na ci yéen de yéen jullit ñi góor ñoo xam ne dañ leen di bàyyeeg seen ngëm am na ci nit ñi ñoo xam ne dañ leen di bàyyeek seen ngëm ah mooy ni bon comme que nee na moom mooy dañ koo jàpp xamaluñ ko won nag ak ngëm mais comme que jàpp nañ ko gis na ndigal li mooy rey moom mu ne mu ne moom jullit la woon moom jullit la yeneen ci ma lay saaf saaf ne waa baax na kon baax na comme que nee na jullit nga inna minkum am na ci yéen rijaalan ay góor yoo xam ne nakiluhum dama leen di bàyyee dañ leen di bàyyee ak seen ilaa imaanihim seen gëm mooy dañ leen di li ñu wax ne moom lañ gëm mooy si ak ngëm gi ñu gëm looloo tax duñ leen def daal dañ leen di bàyyi seen ngëm loolu yàllaa xam minhum bokk na ci ñooñu nag Furaat ibn Hayyaan nii kon nag kon mooy kenn du ko rey kon comme que neen dafa gëm dañ koy bàyyeeg ngëmam ndax loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam jàngale te loolu la lislaam jàngale kenn du rey koo xamante ni nii dafa wax laa ilaha illa kenn du ko rey même bu dee ci toolu xare la yaa subhaanallah yaa subhaanallah lan la nan la ko sëñ bi waxe man wala tuaadi man man tara man eh, faahu bi muy wax fàtte naa bayti bi faahu eh, yaqulu wala yadhkuru yaqulu bul noonoog koo xam ne gis nga gémmiñam di yëngu di wax naan laa ilaha illa allah bul noonoog moom ki ñuy bañ nga noonool dinañ nga wax nga rey yeneen mi aleyi saatu salaam loolu la waxoon seydina Usaama ibn Zayd aqataltahu ba'da mooy keroog bi nga xam ne ci xare ba mu yónni woon Seydina Usaama ibn Zayd àndoon ci benn waay boo xam ne di rey jullit ñu bari ñu ñëw ba jekk ko rek mu ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah moom de moom muy seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla te yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndaw yàlla la mu ne waaye kii da ngay fontu fo rek rey bi ñu ñëwee ñu wax ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam mer ndeysaan di wax ki nga xam ne kat soppeem la muy alxibb ibn alxibb di soppeem di doomu soppeem di Zayd ibn Haarisa di baayam moom Usaama teewul us mu ne ko aqataltahu ba'da qaala laa ilaha illa allah Seydina Usaama nee na ndax yow da nga koo rey yonent da nga koo rey ginnaaw bi mu ne laa ilaha illa allah nee na yonent bi alayhi salaatu salaam di ma ko répéter manaan ko mais ko da doon làqat da doon kii rek da doon faire semblant rek lii la def rey ñu bari ma ñëw ba jekk ko mu wax lool mu ne ko est-ce que dew ashaqaqta qalba sadra ndax dangaa xotti xolam ba xool gis ne lim duy wax du dëgg loolu la ku naan laa ilaha illa kenn du noonoog moom waxatuma laa ba koy rey déedéet loolu kenn du kooku lu dul ci ay yoo xam ne ay ay kaa yoo xam ne yooyu nag la yonent ma lay saar saar wax waaye comme yu mel nii laa ilaha même bu doon mooy la le criminel di gën rëy rayal la sa yaay rayal la sa baay ba pare ray imam bi ray gaa yu bari ci jullit ñi muyub yéefar ngeen di xeex ci yoonu yàlla tax meew nga ñëw ba tiim ko balu fital nar koo dóor ci bopp bi mu ne laa ilaha illallah yow ak noo mer mer loo gis-gis mooy ni amoo droit rek amoo droit ah. loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam wax ki nga xam ne mooy Seydina Usaama ibn Zayd moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam ne am na ci nit ñi yoo xam ne dañ koy dañ leen di bàyyeeg seen ngëm euh, bàyyi leen wàkki leen ak seenu ngëm te bokk na ci ñooñu mooy Furaat ibn Hayyaan moom loolu lañ am ci tarjamaam kon radiyallahu taala anhu wa ardaa wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu